moo jëlee na ko nag ci ñu bari yoo xamante ne nii <clears throat> ci yeneeni yoon yoo xam ne imaam muslim rek xam nga rek moom ni muy doxale eh, eh, ci yeneeni sëriñ yoo xam ne jaarul imaam Maalik mais ay ay ay ay ay ay xaritam lañu ñoom ñoom ñoom Sufyaan ibn na ah eh, yoo xam ne ñoom ñoo ko jëlee ci ki nga xamante ne mooy az-Zuhri naka noonu mu jaaraat ci yeneen yoon nga xamante ne mooy Ma'mar wa ma'marun wa waladul mubaraki wa ma'marun wa waladul mubaraki wa ma'marun wa waladul mubaraki waaw naka noonu Yunus ibn Yazid al-Ayli moom itam daal dina koy indi eh, ci càllale boo xam ne moom itam mu jëloo ko ca Zuhri mooy yooyu yëpp lu amoon solo la imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala di ko wax léegi nag eh, mu des waa léegi hadis bii nag ah parce que il faut savoir que yeneen saa salaam da doon tere affaire bii ah xam nga euh, euh, euh, da doon da doon tere ku tëdd noonu mooy <laughs> parce que ñoom Seydina Jaabir ibn Abdillah Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma moom dañoo jële ci moom mu ne yonent baay saa saam kat naha dafa tere fekk la mu doon lim ci yim tere mu bokk ci woowu mu ne bokk na li mu tere bokk na ci lim tere wa an yarfa ar-rajulu ihda rijlayhi ala al-ukhra wa huwa mustalqin ala dhahrihi te loolu al imaam al-Bukhari daal dina koy eh, eh, kii tamit hein eh, bokk ci yi nga xamante ne da koo sori da ko da ko da ko da ko solo kon eh, léegi mooy kon yonent may saa saam da doon tere ku tëdd jaaxaanaay jël benn tànkam teg ko ci beneen tànkam mooy comme niñ gis fii hadis bii nii nag Seydina Abdallah ibn Zayd mu ne mais man moom man damaa gis yonent saa saam def noonu léegi nag lan ngay boolee loolu nañu déglu al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah al imaamu an-Nawawi ci al Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ne qaala al-ulama mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee nañ an-nahyu an al-istilqaa rafi'an ihdaa rijlayhi ala al-ukhraa mahmuulatun ala haalatin hmm, tadharu fiiha al-awra aw shay'un minhaa mu ne boo gisee nag hadiisu Seydina Jaabir beeg yi mel ni ñoom yeneen saa saa doon tere loolu mooy tere googu dañ koo yen ci kaw bu dee ne nit ki bu ko defee ah wóoluwul ay awraam di feeñ wala dara ci moom ci looloo tax yore saa salaam parce que ñoom ay temps yu ñoom attention temps saxaaba yi radiyallahu anhum ñu bari amuñu woon ñaari yére ah benn yére lañ doon am. moo tax yore saa salaam ba mu ko waxee waa <laughs> am ko taxaw di wax mu ne ah ndax ku nekk ci yéen daa trouvé daa am ñaari yére ah <laughs> waaw mooy. ñoom ñu bari benn yëre lañ doon am parce que affaire yi neexewul woon comme ni mu neexe léegi ah nga am sa baye <laughs> bu wees delloo wala sa armoire wala sa benn gaagoo def say bagage wala sa benn walis waaye loolu defatuñ ci walis yi xanaa bu ñuy woyaase ñëw ub tàyyi koo dindi mais seen armoire yi fees na ñoom amuñu loolu dangay koo xam ne benn yére lañ ko xame yére bi gis nga balaa gé bu tilimee da koy fóot du génn kër gi ba mu wow mu dóor a génn sinon du amum so voilà la ilaha illa allah ñun loolu imagine wuñ affaire boobu sax ah na kenn ci ñun une seconde rek taxaw ñu ne ko woon reew xaaral imagine woon nga yow benn yéri nga am quoi moom ngay génne moom ngay fanaane moom ngay lébaa non kër gi moom ngay sol booy génne moom ngay sol foo dem mooy du lundi wala du yawmul ahadi premier jour dimanche du dimanche au dimanche prochain moom ngay sol woon dimanche way weeru yëpp at mi yëpp ñaan la te war naa tilim fii te foofu ni mu doon tànge moo tax bu tilimee dañ koy fóot waa ji du génn weer ko ba mu wow mu daal di koy sol génn <laughs> te li ci gën a garaawkat mooy loolu nga ne moo xam naa loolu mooy gaay biñ amul quoi ñu ne la xoolal Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu nekk gouverneur de de de de de al Iraq ubbi muy door a ubbi Iraq Seydina Omar radiyallahu anhu def ko fa gouverneur tuddoon nañ ko fi te gisoon nañ fi hadis boobu duggoon ci guddaay bi mu nekk fa ba waa ji am ñu koy kalaame Seydina Omar quoi ne sawaay moom ah defe naa jub quoi ci gàttal ak nàngam yooyu ah Seydina Omar radiyallahu anhu comme que njiit bu nekk li nga war a doon moom xam na Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas doyloowul li mu xam ci moom radiyallahu anhu mu ne new é eh, kii mi jaay yonent bi alayhi salaam é eh, man lu maa def loolu dina garaaw de nan laay defee enquete mu woo mu woolu ko daal di yónni son bu doon tey ni may wax tout le temps son inspecteur général d'état <laughs> le grand inspecteur général d'état Seydina Muhammad ibn Maslama al-Ansari mu ne Seydina Muhammad ibn Maslama ne ko léegi yow da ngay dem defi enquête bi mu dem Irak kuufa dugg ci kii laaj fu nekk mu laaj fa di laaj waa lan ngeen xam ci monsieur le gouverneur bi nga xam ne moo fi nekk moom faat ñépp di wax lu rafet ba mu dem ci benn jàkk benn waaye di jaay li dëgëru fit quoi jóg ne bu dee da ngeen ñoo laaj ci Saad Saad moom moom de toute façon du séddalu lu jub te du àtt ci jub sëy <laughs> naa Saad bi mu affaire bi mu ne yàlla yàlla nag ma bu dee ne waa ji leer na kon li mu wax amul yal na bu mu génn àddina lu dul nga daal di koy silmaxaal ba pare nga daal di koy exposer gaaral ko ci fitna yi léegi Seydina Omar en tout cas bi mu laajee sëy Seydina Sa'd ne ko waa man de parce que bi ñuy avant waaj dem defee enquête bi da ko ne man li ñuy de lii lañu wax nee nañu ne doo séddale am na daal plainte yu jóge fa nga jiite waaw comme ça bu jiit bu mat li mu mat amul sawaay c'est mon homme de confiance on a way longue Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moo njëkk a ci lislaam Seydina Omar ah, bokk ci njëkk a ci l'islam sonn lool mat lépp lu fa am dal na ko di nijaayu yonent saa salaam yonent saa bu ko doon gis léeg-léeg da naan <laughs> sama nijaay yi kan moo may wan nijaay ju mel ni kii <laughs> mais na Omar ne ko laaj ko ne ko waa ji nee na yow julli sax manoo ko ah <laughs> gars yi plainte yi nee nañ sax yow ni ngay jullee Seydina Saad affaire bi jële ko kaw quoi mu wax expliquer moom nan lay jullee julli yonent saa salaam expliquer nan lay kii mu ne ko nag boo gisee ñoom léeg-léeg ñu ñëw bëgg maa gis duñ ma gis xam nga lu tax parce que man benn yére laa am léeg-léeg day tilim ma fóot ko toog ci kër gi di xaar. mu wow ngir ma man koo sol génn bu dee loolu la lay wax Seydina Omar ne ko zaka zanni bi ya aba ishaq ne ko loolu damoo moo doon jort gi ma am ci abu ishaq mais yebul ci loolu après nag ci la ne Seydina Muhammad ibn Maslama yebul ci loolu rek demal nga defi enquête bi malgré tout quand même gëm naa li ma wax de waaye demal nga defi enquête bi Irak moom nga mu woon nga def enquête waaw kay mooy xoolal kooku nekk monsieur le gouverneur benn yére la am bu tilimee du génn du mën a juger kenn comme que ñoo doon juge ñoo doon lépp ñooy àtt nit di dox ci kii dara doonu koon man day toog ba mu wow kon boo yaakaaree ne léegi suñu baye yu fees yi suñu armoire yi wallahi nañ sant yàlla ah dañuy sant yàlla waaw mais nag li ci yiis mooy li yeneen saa salaam wax ne nisaa'un kaasiyaatun aariyaat yow yàlla may la yére armoire bi fees waaye benn mënu cee julli wal iyaadu billah foo dem da ngay àbb looy jullee sinon doo julli surtout les femmes ak les gosses yii di jaay le petit américain nga xam ne li ñu sol sax jot na de ngan di jëndal la sol au lieu ñu jël ko ceinture gi takk ko ñu bàyyi ko muy yooro ca suuf seen seen tubéy ju ndaw ji di feeñ ñoon ñoo ñàkk personnalité te ñoo salte ñoo ñoo tilim ñoo takk ñoo salte ñoo ñoo soof waaw ñoo am nañ ko de wala ñenn ñi moom ay booy doole yu seere la ñuy sol waaw ba pare di julli fu ñu sëggee bu dee daa daa sedd ñu yëg ngelaw lu sedd liy jaar ci seen ndunkurum gi kooku amul julli non kooku moom julli yàqu na <laughs> boo ko jullee santa yow na la leer ne yàq def zéro yéene yam parce que sa awra bopp boo xam ne bu bu bu awra la te dafa waroon a nëbbu te yaa ko tay du dañ ko da sol lu jot ngelaw li ñëw ëpp ko de yow bu dee borom xam-xam yi leen ñaan même bu dee loolu sax da ngaa war a julli jiwaat yow lan ngay xalaat ki nga xamante ne moo ko tay sol loo xam ne moo ko tay ay booy doole ngir wane ay biceps sama ak triceps sam di di di góor di femme yeeg ak jigéen yeeg booy jigéen xale yu jigéen yi. wal iyaadu billah di jaay de moom yëkkati nay poids tous les jours mu nekk ci lool. culte de de di di di di di di di di bodybuilder walla iyaazu billaah waaw di dem saal rek du sol lu baax mukk te yéreem yi am na yére yu baax yu joxaam du ko sol waaw ñooñu ñooy ñi nga xam ne hein borom bi da leen a may yére waaye fu ñu soloo rafle walla iyaazu billaah te bokk na nag ña yonent saa salaam doon rëbbul doon rëbb ne yàlla rëbb na leen wal iyaadu billah yàlla nañu waroom bi musal ko eh, liñ doon wax sànk mooy saxaaba yi ñu bari amuñu woon ñaari yére léegi nag yeneen saa salaam nag loolu la doon bañ loolu moo tax xadiis Seydina Jaabir bi mu doon tere ku jaaxaan loolu daal di samp benn tànkam jël beneen tànkam teg ko ci kaw parce que bu nee ne benn yére nga sol comme liñ naan nit koo xam ne euh, bàyyi gànnaaru mooy daal di jël benn kii rek yére noonu rek sol ko noonu te amul lool sol ci biir amul izar amul ab tubéy amul sirwaal amul lool non ba pare benn yére kese la yow nga jaa yëkkati sa benn tànk teg ko ci beneen bi boo moyul ku toog fee day gis say awra wala day feeñ loolu nag moo taxoon yonent bay saa saam doon ko tere loolu moo al imam nawawi mu ne qaala al-ulama mu ne boroom xam-xam yi nee nañu tere gi nga xam ne moom la yonent ahadiisu nahyi hadiis yi ñëw yëpp du hadiis bi kese am na yeneen yoo xam ne day ñëw di tere ku jaaxaane tëdde noonu jël sa benn tànk teg ko ci beneen loolu dañ koo yen bu dee ne day feeñal say awra wala dara ci say awra mu ne kantaa jëf gi ko yonent bi saa saam def te Seydina Abdallah ibn Zayd mi radiyallahu anhu daal di koy nettali mu ne loolu pour lan la ñu ne wa amma fi'luhu sallallahu alayhi wa sallam fa kaana ala wajhin la yadharu minhu minha shay moom da koo defoon ci wàllu woo xam ne dara du feeñ waaw ndax soloon na loo xamante ni même bu tànkam mooy dara du feeñ loolu la woon mu ne wa hada bu dee ci kaw nii nag la ba'sa bihi wala karahata fihi ala zalika ala hadhihi ci loolu nag amul lees ciy sib te dara ci newul bu boobaa nit ci mën naa tudde noonu waaw waaw ok <laughs> waaw te tamit kon mu ngi noon kon suñu lëkkaale buntu bi gisaale nañ ko kon mooy bokk nañu façon tëdd yi eh, eh, bu dee ci jàkka ji lañ koy def mooy mën nga koo def feneen fu du jàkka waaye nag nañ xam benn affaire moo yonent saa salaam li ëpp nag ci ay tëddinam ay tooginam mooy lii dafa newoon moom kese mooy jàkka ja moom kese fa mu newoon dafaa woon moom kese sauf que Seydina Abdallah ibn Zayd dafa ñëw gis ko mais yeneen saa salaam doon woon nekk ci biir nit ñi di def loolu. voilà loolu il faut tamit ñu bàyyi ci xel lim doon tooge mooy li gënoon a mat ni mu doon kii we tëddee mooy li gënoon a mat te tëdd bi en général boo seetloo mooy fi nga xamante ne nii da doon nelaw ak yooyu ñoom Seydina Hudayfa nga xam ne daa. fanaanoo nag moom ak ñoom euh, sayyidatu Aisha ak ñoom sayyidna Ibn Abbas radiyallahu anhu euh, ñoom ñoo doon nettali yooyee naka lay tëddee moom ak tamit yow xamante ne nii sayyidna al-Bara bi ko nettalee ba pare ñu ne saa saa boo mën a idaa awayta ila madja'aka wala idaa atayta madja'aka euh, fatawadda wudu'aka lis-salaa thumma taj'al ala shittika al-ayman boo demee war a jàpp baru jub tëdd na nga jàpp sa njàppum julli après nga daal di tëdd ji sa wetu ndejoor voilà mais bi itam lu mën a nekk la te dañ ciy jànge leneen lu imaamu Nawawi wax mu ne wa fii hada al bokk na ci hadis bi que ne possibilité dawaa euh, bon jawaazul ittikaa yi fil masjid wal istilqaa fii que ne nit mën naa wéeru ci jàkka ji mooy toog foo am da ngaa euh, waaye euh, ak tamit tëdd jaaxaan waaye loolu mooy il faut pas nit ki def ko comme li ma imaamu wax il faut pas ñu def ko genre voilà dortoir ku ñëw rek wala ab ab ab ab nu fi ñuy seeste quoi buñ nee euh, naam daraame rek sawaay aksi daal di tëdd non yoneen saa salaam <laughs> mooy il faut pas tamit <laughs> mais quand même tëdd fa loolu tamit lu mën a nekk la voilà loolu mën naa nekk ah voilà on a it boo gisee kenn ko am dafa sonn bon après dem ci catu mosquée bi fële daal di tëdd noonu ma ne oh, la waaye loolu mën naa nekk <laughs> waaw loolu kay daa mën a ak mën a nekkam kay mooy li nga xamante ne mooy li nga xam ne moo am loolu la lu mën a nekkata <laughs> waaw kon eh, eh, mu ngi noonu léegi bon am na yenn borom xam-xam imaam an-Nawawi lii la wax am na yenn borom xam-xam yoo xamante ne nii comme al imaam al-Xattaabi rahimahullah eh, ci Maalim as-Sunan comme ni ko imaam al al al al al Haafiz Ibn Hajar daal di toxale mu ne Kanta al-Xattaabi nee na ah. mooy hadis bi nga xamante ne nii mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah hadisu Seydina Abdallah ibn Zayd bi radiyallahu anhu mu ne kon hadis bi fii anna an-nahya al-waarida ah an zaalika mansuux aw yuhmalu an-nahyu haythu yukhsha an tabdu al-awra wal jawaaz haythu yu'manu zaalika moo al-imaam al-Xattaabi nee na ah gisoon nañ yeneen saa sam doon tere ku tëdd noonu ba pare moom mu tëdd ko kon loolu soit dañu naan kon jëfam jooj dafa nasaxal lam tere woon da koo abrogé wala bokk ñu yenn tere bam tere woon mooy bu dee ne dañuy ragal waa ji awraam di feeñ waaw léegi nag possibilité tëdd ko comme moom ni mu def bu dee ne am nañu kóolute ne loolu du am imaamul hafiz mu ne qultu as-sani awla min iddi'a al-nas ñaareel bi mu wax ne aw yuhmalu annahyu haythu yukhsha dañuy tere tere ba mu tere woon dañ koy yen ci kaw bu dee dañuy ragal awraam feeñ mu ne loolu moo gin a yell ñu yen ko hadis bi ka naan euh, euh, euh, jëf ji daa daa daa nasaxal lële tere bi déedéet waaw waaye mu ne li annahu la yasbutu bil ihtimal parce que na sax abrogé du taxaw ci loo xam ne du du sax ci yaakaar naa je pense que c'est ça non mu man wa man jazama bihi al-Bayhaqi wal-Baghawi wa ghayruhuma min al-muhaddithin mu ne nag ñi nga xamante ne dañoo dogu ci lii mooy al-Bayhaqi mooy al-imam ak al-Baghawi rahimahullah ci Abdullah mu ne ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar ci muhaddithuna yi boroom xam-xamu hadith mu ne wa jazama euh, mooy mooy lan lan la ñii lan lañ dogu mooy que ne non mooy li imaamu Nawawi def teqantal boobu rek bi mu wax sànq waaw que tere bi c'est pour képp koo xam ne dañoo ragal ne boo ko defee say awra feeñ bu dee nag say awra du feeñ kooku mën naa nekk mu ne ci loolu lañ dox lañ dogu ak li ñeneen ñu dul muhaddisuun di leneen ci muhaddisuuna mu ne Kanta wa jazama ibnu Battaal wa man tabi'ahu bi annahu mansuux mu ne Kanta imaam al ibnu Battaal al Maaliki rahimahullah moom ak ñi ànd ak moom dañu ne non dafa abrogé jëfu yeneen saa saam day wane ne kon lee kenn tereeti ko abrogé na ko dindi na ko. Hmm? Ah. kon nag mu ngi noonee mais loolu dëgërul voilà <laughs> hein kon mu ngi noonu quoi imaam mu ne nag kanta al imaam al maziri rahimahullah sëriñu kan imaam al qadi iyad <laughs> al qadi iyad daa ñëw di euh, euh, àggale téereem bi al imaam al qadi euh, al maziri rahimahullah mu ne boo gisee imaamul buxaari yi daal di def imaam euh, daal di def baab yi ndax dafa ñëw ci téere imaam Abu Daawuda ak kulul moom ah ci téere yu dëgër yi di tere loole mooy tëddin boobee jaaxaan jël sa benn tànk teg ko ci beneen mu ne waaye nag lakinnahu am waaye tere jooj dafa nekk lu joyal li annahu naa yatanawalul jami' wax la yeneen saa da koo tere ci wax loo xam ne ñépp ñépp lay lamb waaye kanta moom was tilqaahu fil masjid fi'lun jëf bi nga xam ne moom la def moom daal di jaaxaan tëdd jaaxaan ci jàkka ji yëkkati tànkam teg ko ci beneen bi ci jàkka ji loolu jëf la waaw mu ne loolu nag qad yadda'i man nañoo am nit man naa woote ne qasruhu alayhi ne la fala yuxadu minhu al jawaaz ne ah no loolu min xasaa'isihi mooy ci loolu la bëgg a wax ci ay jagleem la moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag mënuñ cee jële que ne keneen man na koo mu ne waaye lakin lamma sahha anna umara wa uthman kana yaf'alani dhalika dalla ala annahu laysa khassan bihi sallallahu alayhi wa sallam bal huwa ja'izun mutlaqan waaw fa idha taqarrara hadha sara bayna al-hadithayni ta'arud fa yujma'u baynahuma waaw fa dhakara nahwa ma dhakarahu al-khattabi al-imam al-hafiz uh, ibn hajar mu ne mu tekki ne xam nga nit mën na ne kon ah non yeneen saa salaam waxam bu waxee ba pare def lu wuteeg lool boobu loolu du du du manula nasaxalee te wax ji pour ñëpp la alors que jëf ji mën na nekk loo xam ne da koo jagoo kon nag man nit man na noon ne wax ne noo jagleem la mais cere bi daf fiy nekk ba léegi waaye mu ne waaye la fait que Seydina Omar ak Seydina ah, Ousmane radiyallahu anhuma mu sax mooy Imaamul Bukhari li mu wax sànk ji càllaleem bi Ibn Shihab cette fois-ci jëlewul ci Abbad ibn Tamim mu jële ci Seydina Sa'id ibn euh, euh, kii euh, ibn al-Musayyib radiyallahu anhuma moom mu ne Omar kaana Omar wa Usmaanu radiyallahu anhuma yafalaani daalik mu ne Omar ak Usmaan de dañ ko doon def radiyallahu anhuma kon loolu bam ba bam saxee ne ñoom doon nañ ko def la ñuy xam ne loolu moom du jagleel yeneen sax parce bu doon jagleel la lan lañ mën a waxee kon après ñii dañ koo def voilà mu ne ci kaw noonu nag ñu gis ñaari xadiis yi mel ni dañoo posé wu di tere lii di euh, war a jëf ji léegi nag mu wax comme ni xatta euh, imaam al wax mooy lan mooy affaire bi mooy bu dee dañuy ragal sa awra feeñ ci lañ koy tere bu dee nag loolu moom mucc nga ci loolu kenn terewu ko insha allahu taala mooy loolu li gën a dëgër ah, lu am am solo léegi nag euh, al imaam li ma doon wax sànq moom la imaam al xaafid ibn Hajar du wax nii mu ne mu ne eh, waz-zaahiru li feeñ anna fi'lahu sallallahu alayhi wa sallam kaana li bayaanil jawaaz kenn yeneen saa salaam loolu mu tëddee woon noonu c'était pour wane ne lii lu possible mu ne wa kaana daalika fii waqtil istiraaha daa ne woon ci jamono joo xam ne da doon noppaliku laa inda mujtama'in naas bokkul ak nit ñi dañoo newoon ci jàkka ji bari fa yore saa saa tëdd noonu doonu loon def noona li maa urifa ndax li ñu xam min aadati yi aadam min al juluusi baynahum bil waqaari taam sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne wala ñu noonu la doon toog ñoom ànd ak euh, dal boo xamante ne ak ak ak te nekk waaw ak respectabilité bu rëy rëy gu mat sëkk ak ay aadam bu rëy yi nga xam ne moom moo ci moom lay tukkee moo koy jàngale moom sallallahu loolu laa la doon wax nekkul daa fekk ñëpp toog muy muy mu tëddee noonu ci seen biir voilà loolu il faut euh, préciser kon ci kaw noonu hadis baa ngi noonu kon dañuy gis que loolu lu am am solo la dañ ciy gis tamit mooy fi'lu rasulillah mooy jëfu yonent sa salam voilà nga xamante ne nii gis nañ mu tere gis mu jëf lu wuteeg lam tere bu boobaa nan du koy dégg léeg-léeg dëgg la day nekk jagleem léeg-léeg nag du nekk jagleem fenn te bokk na liy wane ne du jagleem mooy saxaabaam yi ñëw di ko def ginnaawam te fii dañu gis Seydina Umaru waaw ak Seydina Usmaanu ñoom ñaar ñëpp ah alxalifataani arrashidaani ah ñaari xalifa yu sel yi ñoom ñu koy def kon nag loolu day wane ne kon loolu moom wootewu wu ne lii jagleb yonent bi saa saam la loolu moom euh, euh, bokk na ci ñi xame ne jëf ji moom du jagleel moom waaw te tamit jagle kenn du ko wob li imam al wax du tegu ci yaakaar naa ak moo je pense que je suppose que ça paraît que non du tegu ci loolu il faut mu tegu ci loo xamante ne lu clair clair la kon loolu lu ama am solo la ah loolu am na solo loolu fiihi ma fiihi mina solo loolu am na solo <laughs> léegi kon euh, ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna kon jeexal nañ loolu de xadis boobu noonu la jeexe ah euh, al imaam al nag mu ne xadis bii de comme l'imam an-Nawawi waxoon sànq dañ ci fii jawaazul ittikaa yi ci moom la ko jële woon rek fil masjid wax ju mel noonu mooy jiitu woon na ko boog laa bëgg a wax ko ko waxoon possibilité wéeru ci jàkka ji wal irtijaa'i ak tamit possibilité tëdd wa anwaa'il istiraaha yi istirahati ak pos ak euh, façon yi noppalu yu mu ne wa qaala Daawudi al imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne kaanta al imaam ad-Daawudi rahimahullah nee na fiihi anna al ajra al waarida lillaabisi fil masjid laa yaxtassu bil jaalisi ah, bal yaxsulu ah, lil mustalqi aydan mu ne lii dañ ciy jànge ne eh, eh, eh, pay nga xam ne moom la ash-shaari'u di wax ne moom lay am ki nga xam ne moo sax ci ji yemul rek ci ki nga xamante ne nii hmm, dafa toog kese ah, daa toog waaye même ki tëdd fekk daa nopp daa bëgg a ginnaaw bi mu defee ay jaamu yàllaam kooku it day yoraale pay googee wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci la ñuy yem ni bii di ñëw insha allah ñu ngi hadiisu seydina jabir ibnu samura radiyallahu taala anhu insha allah muy hadiis huit cent vingt et un kon nag noonu la ñuy yem ba bii di ñëw am na loo xam dama ko fàtte mooy euh, gis nga buntu yi par exemple imaam indiw fi xadiis indiw fi aaya bokk te ñaata xadis la fi indi loolu dama ko fàtte woon ah cinq xadiis la fi indi muy xadiis bii ñu gis muy xadiis huit cent vingt ba xadiis huit cent vingt quatre ñoom la fi indi kon gis nañ benn bi mu dese ñu ñeenti xadiis